wajaa saxa wajaa as-saxaratu firawna qaalu inna lanaa la ajran in kunna naxnu al-gaalibiin kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab téeméer bi ak fukk ak ñett mu ne nag kon nag wajaa mu daal di dikk as-saxaratu bañ dajalee ñi nga xam ne ñooy les vrais magiciens les plus grands magiciens de la de du royaume d'Égypte nag ñu daal di leen di ñoom jabarkat yu mag yi wajaa saxaratu léegi léegi nag njabarkat yu mag yi nag daal di ak si nag daa muy ñan kan lañ dikkal bi kan lañ dikkal Firawna ñoom ñu dikkal ki nga xamante ne mooy Firawna mi nga xam ne mooy buur bi de xaalu ñu ne ko léegi nag bi biñ ñëwee Firawna wax leen ni mu demee ñu ne ko ah inna la naa la ajran mooy ah inna la naa la ajran comme ñu ko gisa woon ci laay yeesu woon mooy ndax ñun Firawna utal nga ñu ak pay waaye waaye est-ce que am na loo ñuy neexale in kunna nahnu al-ghalibin nekk na ñun ñoo gañe Muusaa mi waaye bu ñu ko gañee ndax am na ab récompense boo xamante ne nii moom nga ñuy defal qaala Firawna ne leen naam naam ah, kay wa innakum la min al muqarrabin te yéen bi ci gën a rëy ci récompense yooyu mooy dama leen di jegeñal ci sama bopp yéen léegi dangeen di mujj nekk parmi les plus proches conseillers de man de ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi ma gën a jege te di ma xelal ci ñoom laa leen di boole ci laa leen di boole xaalu léegi nag contrat ba daal dinañ koy d'accord ak Firawna xaalu nag léegi nag bi nga xam ne nag ci la ñu dajate waxoon nañ la comme ca suuratu seydina Taaha alayhi salaatu wassalaam këne foofule leeraloon nañu ban bés la woon muy yawma zina bés bi nga xam ne moo doon bésu feet bi gën bu Égypte fa la leen seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam bi ko Firawna ne yow tànnal bés bu la neex woolal fu neex nga tànn fu neex ma indi fa gaay yi daal di lay duma won la ne doo lii nii du jabar kese am nañu la ko dàq Muusa alayhi salaam allah tànn bés boo xam ne fa la nit ñuy baree bu doon tey dañ naan fa nit ñu ëppee bu dee ci réseaux sociaux yi mu ne nañ ko fa def que tous les médias nañu agsi fekke mbir mi daal di couvrir événement bi bu ko defee ñépp en direct nag kenn du ko couper di ko def à décalé mu ko en direct voilà bu doon tey noonu la may ko kon yow ma zina la de muy bésab feet ba nga xam ne mooy feetub Égypte ba gën a rëy léegi nag bi ñu dajee foofu nag la la njabarkat yi wax xaalu ñu ne ko yaa Muusa ñu taxaw ñu ngi taxaw ñoom jabarkatu Firawna yi Seydina Muusa ak Seydina Haarun alayhi salaatu wassalaam ñu ngi taxaw léegi nag jabarkatu Firawna yi ne ko xaalu ñu ne ko yaa Muusa yow Muusa mi imma an tulqiya ndaal li am nag mooy léegi dañ lay demander soit yow nga njëkk sànni li nga xamante ne moom nga yor wa imma soit ñun an na mu nekk ñun de nax nu ñu nal mulqiin ñun ñoo njëkk sànni léegi yaay seet daal bu la ci neex bul fàtte ne nag mbooloo maa ngi leen di wër stade baa ngi fees bu doon tay bu doon genre stade yooyu mu ngi fees del ñoom ñu nekk ci digg bi nit ñi fees del li wolof njaay naan foo sànni mbàtt mu ndax bari ay nit léegi nag Firawna léegi nag gaa yi daal di wax lool Seydina Muusaa alayhi salaatu wassalaam qaala nag seydinaa Muusa tontu leen ne leen alqu ah non li am ba des yéen bàyyil bàyyi naa leen may naa leen jox naa leen laa laamee yéen njëkk leen a sànni sànni leen li ngeen yor falamma alxaw bi nga xamante nii nag ci lañu sànni li nga xam ne mooy seen yat ya waaye ak seen buum ya comme ni ñu ko gisawoon ca suuratul qasas ak yooyale saxaru ni ñu def mooy dañoo njabar ayunan naa si bëtu nit ñi wastarhabuhum ñu tiital leen de ci li nga xamante ne nii wa jaa u njabar gëñ fa indi mooy nit ñi tiit biñ gisee jaan yi di wallax jaan di tëb fu ne sa waay yo le spectacle c'était un spectacle grandiose bon spectacle grandiose la woon boo xamante ne nii bu yéeme la woon de gaa yi ba ñu sànnee yat yi jaan yi naan feew feew feew yat yi fii ak kii yi affaire yi extraordinaire façon jaan bu ne ak couleur yi daal di di di di di wallax jaan di dem wajaa u moo tax suñu borom gaa yi tiit nag mbooloo mi tiit léegi nag wajaa u ci njibar goo xam ne azimin gu màgg màgg la borom dee na njabar gu màgg lañu fa ndikkaroog mooy kon gaa yi du ñuy amateur de léegi nag bi nga xamante ni nii nag noon la demee mu ne wa xëy na ñu daal di dee ñun borom bi tabaraka wa taala ilaa Muusaa ci seydinaa Muusaa mi alayhi salaatu wassalaam ne ko alqi asaak ne ko sànnil li nga xamante ne nii mooy sa yat wi nga xam ne moom nga yor yow sànni ko fa idaa hiya bam ko sànnee rek talqafu mu ngay wannaasu di daal di daal di avaler ma yafikuun li nga xamante ne nii moom la nga xam ne moom lañu fi duur ndax dañuy moo njabarkat lool la mooy ne yow bëtu nit ñi la ñuy njabar mais buum yu ñu sànni mu ay buum la ba léegi ay yet la ba léegi waaye mooy bëtu nit ñi la ñuy soppi yow nga mel ni dañu lay wan illusion la voilà mooy du dëgg voilà yow nag day foog ne yow lii nga gis ndekete demewul noonu de gis nga njabarkat yi ku leen xam bu baax xam ne defuñu fi pënd laa wax kew lañ fi deful butu nit ñi rek la ñuy tuur lëndëm ñii jekki-jekki nga gis leen ñu taxaw mel ni genn daa yorub jaasi xar leen dëkkate yoo kenn xaru leen fen nga gis na i ja ji def na ko ñaar xar na ko benn côté baa ngi ndekete yoo côté bi lañ nëbb na daal di koy nëbb yow ndax seen bi ñu nekk doo ko gis léegi nag yow nga toog naan xale yi di yéemoo paayeeg ña xamul ndekete yoo ay caaxaani kese la bëtu nit ñi kese lañu lañuy njabar noonu la leen léegi nag ñu ne <clears throat> léegi nag bi nga xam ne noonu la demee mooy jaan wi <coughs> di dinay yatu Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam daal dinay wan li nga xam ne moom lañu fi duur mooy lii nga xamante ne nii moom lañu fi indi ci seen yat yi ak seen buum yi du dara fa waqaa léegi nag mu daal di rot nag daal di leer daal di leer alxaqu dëgg ji muy ne dëgg ji daal mooy Seydina Muusa mi alayhi salaatu salaam li mu fi indi dëgg la yatam wii du njabar de ndax kat ñii njabar ngi fi dàq njabar ñu ngi nii yatam wi ne leen fuuf bu doon njabar ak njabar la lool manu la ne waaye wa batala léegi nag mu daal di sànku neen nag maa la nga xamante ne neen maa la nga xam ne kaanu ñoom jabarkatu Firawna yekkoon nañ ya'maluna doon ko jëf di daal di impressionné la la la galerie gaa yoo yele loolu lépp daal di nekk neen ginnaaw bi yatu Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam transformé woo nekk jaan dëgg-dëgg nag daal lekk li nga xam ne moom lañ fi tegoon gañe leen foofale ca ndaje moo mële fa nga xam ne ca spectacle boobale dee wanqalabu saaghirin ñu mujj nag nekk ñoo xamante ne nii ñu torox lañ mooy spectacle bi yéen nit ñépp ñëw yaakaaroon na yéenay gañe léegi nag ñu dóor leen ñu gañe leen gis nga déception bu rëy boobale nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy genre genre kii la quoi liñ naan waa ji daal vraiment bu doon glacé te bu doon dërëm réer mooy ne kersa gu mag waaye ñu mel i ndax tuuti sawaay anqalabu saaxirin ñu nekk ñoo xam ne nag dañoo torox wa ulqiya sahara ca saase nag ñi nga xam ne ñooy njabarkat yi nag daal di sànni li nga xam ne lépp lu ñu yorati woon nag daal di koy sànni daal di rot ñoom daal di rot ñoom wa ulqiya mu daal di rot as-saharatu ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy njabarkat ya saajidiina rot ci saase daal di nekk ñoo xam ne dañuy sujóot ngir lan reconnaître li nga xamante ne nii mooy dëggug borom bi tabaaraka wa ta'aala qaalu aamanna alamin ñu teg ci ne ñun de aman naa ñun de gëm nañu bi rabbil alamin ci boroomu mbindeef yépp rabbi Muusa yéen ñi nekk ci tribune bi don Firawna mi nekk ci classe d'honneur lu xam ne moo raw honneur classe place sax fi nga xam ne fala VIP yi moom moo féete kaw VIP yi moom Firawna ak gaayam yi mu ne leen nag bu ngeen xamul yéen njag yeew Firawna ak mbooloo mi ñan la ñuy wax rabbi Muusa wa Haarun rabbil alamin boobu ñu ne ñun njabarkat yi gëm nañ ko mooy rabbi Muusaa di boroomi seydinaa Muusaa mi alayhi salaatu wassalaam wa Haaruuna ak seydinaa Haaruuna mi taxaw alayhima wassalaam biñ waxee lool nag Firawna xam ne caafa ngay xam nag ne bu deful léegi réagir il faut battre le fer quand il fait bés bu bàyyee nii nii nga xamante ne nii mooy mooy mooy ngelaw li moom ko di Seydina Muusaa alayhi salaam la naaw la daw mooy moo nar a jël ndam li de te bu waxul ñu ëpp ci nit ñi tem ñu gëm ne wax na dëgg te moom la ñu yàndal Firawna jël wax ji ci taase ngir polluer le débat ngir yàq xelu nit ñi ginnaaw bi ñu gisee dëgg qaala Firawna nag ne qaala Firawnu Firawna ne amantum bihi amantum bihi waa comprendre naa leen daal ah yéen da ngeen di gëm Seydina Muusaa mi ak li mu fi indi daal qabla an aadana lakum moo dana leen amantum bihi moo xam naa ni mu demee bon bii pas dane avala Firawnu amantum bihi moo ma jëli leen ah yéen daal da ngeen koo gëm xam ginnaaw bi nga xamante ne nii an aadana lakum la leen ci jox ndigal lii nii lu dara. waaw qablan aadana lakum waaw mooy yéen da ngeen koy gëm laata man Firawna ma leen di jox ndigal ko waa <laughs> yéen xanaa xamu ngeen ne fii li mu war a deme mooy kenn du gëm dara kenn du ñàkk gëm dara lu dul man Firawna ma ne ko gëm ko léegi nag <laughs> yéen waxaguma leen gëm leen ngeen ñëw naan da di gëm de kon nag mbir maa ngi noonu ah yéen daal dangeen koy gëm qabla an aadana lakum laata man na ma leen di jox ndigal ne leen daal gëm leen inna hada nag bu leen yaakaar ne nag fii mu ne nag moom da ngeen maa mën a nax man Firawna mag mu toll ni man nekk buurub Égypte moom ñépp ngeen naan da ngeen may jéemal li njaa yéen xamu ngeen ni mu demee inna hada gis nga li lii ngeen fi def muy seen spectacle bii ngeen fi def sànni seeni buum ak seeni yet jekki moom bosam ñëw ne fuuf mbir yi hada lii daal nekkul lu dul ne la makrun am pexe la moo xamante ne nii makartumuhu yéen daal yéen a ko tëral daal di koy pexeel fil madina ci ca dëkk ba ngeen daje woon yéen ñii ak moom mooy seen ustaas daal mooy seen jàngalekan mooy seen mooy seen chef ci njabar léegi nag ngeen joxe xalaat bii daal a leen li ngeen di def lan li tuxriju minha ahlaha ngir mën a génne waa Égypte daal ñun nga génne ñu daal ci dëkk bi yéen ahlaha léegi nag ba pare génne ñu fi mooy moom ñu ñu neen ngeen mujj nekk ñi nga xamante ne yéenay jiite ñun ñu nekk ñi nga xam ne ñooy seeni jaam léegi nag ngeen foog ne man déniché wu ma leen jëluma leen waaye waay naan naa leen man na de kon nag fa sawfa ta'lamun wal xel seef ngeen a xam tay rek ngeen am problème de tëkku naa leen lii naa leen di teg comme sentence comme mbugal yëg leen la uqatti'anna waay waay waat naa ne man Firawna dinaa daggaatee aydiyakum seen loxo yi laay dagg wa arjulakum ak li nga xamante ne ni mooy seen tànk yi min xilaafin ci jàllawle bu ma tàgg daggee li nga xamante ne nii mooy loxo li nga xam ne mooy loxo càmmoñ damay tànk damay dagg jàmm tànkum ndejoor bu dee ne loxo ndejoor laa dagg ma dagg li nga xamante ne mooy tànkub càmmoñ de min xilaafin kon mooy loolu le summa ginnaaw bu ma leen defee loolu nag la usallibannakum ajma'in wat na naa ne dinaa leen daaj ci li nga xamante ne mooy ci garab yi yée mbooleem seen yéen ñépp ngir képp koo xam ne nar naa xalaat ni yéen di bàyyi maa jaam wala muy dugg di gëm dara lu dul mu am ci sama ndigal man Firawna bu ko defee bu boobaa di ngeen am problème ku ko nar a def di ko xalaataat xam nga Firawna kàcckat la moom moom mu ngi Seydina Muusaa ngi door a ñëw moom mu ne woowal leen ma ñi nga xam ne mooy njabarkat yi fekk conseiller bi wax ko ñoom ñu ñëw ñu ngi koy ñoom ñëpp ñu ngi koy door a gis mu ne ñoom ak combine la bu ñu def ñoo combine daal di xalaatum xalaat fële def lii ngir nit ñi daal moom nit ñi mooy lee mooy yéeféer yi rek gis nga da dañuy wax kàcc loo xam ne lépp ñépp xam ne dañuy kàcc ñu ne diw lii la def ngir lan ngir diaboliser ko ngir mën a dal ci kawam ngir wax li nga xamante ne nii daal seenu noon la ñu bëgg a dal ci kawam comme rek nañu waxoon ne sa Saddam Hussein moom daa am ay bomb yoo xamante ne nii ay bombe de destruction massive di indi naan ay preuve ngi jamono joo xam ne àddina bi ñu bari xamoon nañ ne dañuy kàcc